léegi ñu yemani noonu ci riwaay imaam Muusa ibn Uqba bi léegi bu ñëwee ci riwaay imaam Ibn Ishaq moom gars yi nee nañ bi ñuy négocier seen premier point dañu ne ñu ne imaam Ibn Ishaq kon léegi ñu ngi ci siiratu Ibn Hisham léegi jóge nañ ci riwaaya Dalaa'ilun Nubuwwa bu imaam Muusa ibn Uqba imaam Ibn Ishaq mu ne waqad kaana fi ma sa'alu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam an yada'a lahum at-taghiya wa hiya laat laa yahdimuha thalath sinin imaam ibn Ishaq nee na ñoom dañu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam xoolal ce qu'on va faire hein pour pour ñu mën am accord ak yow quoi nangu nañu waa ah, mais nag mooy dañ lay ñaan tey sàkku ci yow suñu temple bi suñu xërëm bi nekk suñu temple bi Taayif di Allaat afara'aytumul Laata wal Uzza wa manaata thalithata al-ukhra alakumu dhakaru wa lahul untha tilka idhan qismatun diza mooy Laat boobu moom ñoom waa Taayif ñoo yoroon waaw ñu ne mooy seen temple ba nag yàlla bi ñu doon ar-Rabb mooy Laat mii waaw ñu ne nag mais mais Laat dang ñu ko fi bàyyil mooy dinañ dugg ci diina ji mais nag bàyyi fa laat bàyyi fa su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais nag laat moom danga ko fay bàyyi nag bàyyi fa laat nag waaw laat moom ba ko fa mu toog bàyyi ko fi rek trois ans trois ans bu laal suñu yàlla jooju hein boo bëggee ñu d'accord quoi talaata sinin bu ko toj ah fa abaa rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam daalika alayhi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bañ mukk ne leen trois ans déedéet gaa yi ne na la ga gaa yi bi mu bañee famaa barixu yasaluunahu sanatan sana wa yaba alayhim hatta saaluhu shahran wahidan ba'da maqdamihim gaa yi topp yonent bi alei satu salam mais trois ans te ñu ko may yonent saai salam ne duma leen ko may trois ans gaa yi ne ko mais deux ans kon mu ne leen même deux ans duma leen ko may mbir yi metti na de mais deux ans sax manoo ko mu ne leen manuma ko deux ans duma ko def gars yi na ko mais benn at mu ne leen même benn at manu la ne yéen naka lañ war a jaamoo yàlla kese na mais am na yàlla bu ñu doon nag nañ ko fi bàyyi trois ans wala un wala deux ans mais loolu moo manu la am yi na ko mais quatre weer mu ne mais quatre weer yéen xanaa déggu ngeen loolu mbir mi dañ koy toj yi ne mais mais quatre mois lañ la wax quatre xoola trois lañ jóge woon ñu ngi wàcce rek nee na gaa yi dem ba ne ko mais mais xoola ma finalement nag xoola nañ conclure on va conclure quoi mooy xoola benn weer defal ñu ko benn weer rek xoolal benn weer shahran wahidan rek mooy fii mu ne bu ñibbee bu ñibbee Taayif konteel un mois bu un mois yi may ñu mois bu un mois yi jeexee nga door ko toj yeneen saa salaam fa aba alayhim an yadaaha shay'an musamma yonent ma bañ waaye yow diine l'islam daa bokk waaye ak shirk mënuñoo ànd mooy naka nga naan waa ji nekkal ci eh, l'islam mais gardeel sa xam bi sa xërëm yi garaawul dee ko garder parce ci patrimoine bi la bo yeneen ci bale saab saab loolu la wax nii di ne loolu moo manul la ne waaw <laughs> gaa yi wax ay panafricanistes xaw ma nga xam ne kenn ginu leen a na so waaw ñu naan yii c'est des mais tradition bu baaxul nag lan ngeen bëgg ku ne am na yu baaxul dangaa foog ne mos mbir yi bu doon euh, euh, waa Quraysh mos seen yii nii nekkuloon tradition seen laaj yi est-ce que ñoom ñoo ko tabax mais seeni maam la woon ay siècle la fa def ay hubal yi ne woon ci kaaba gi ñoom manaata ak gaa yooyu ay isaafa ki naa il ak gaa yooyu mais dañ fa yàgg mais lu lan la moo xew yonent saa salaam fathu Makka da leen a teg lan nga est-ce que dafa ne mais on va garder le patrimoine de Quraish patrimoine national ak yooyu déedéet patrimoine il faut mu baax mu ne leen maa bañ mu ne maa bañ dara laa fi dul bàyyi waaw luy tuddoo yàlla moom duma ko fi baax eh, imaam Ibn Isaaq nag nee na ñoom li taxoon ñu doon def lool mooy gaa yi dañoo bëggul a engagé seeni ñoñ ci loo xam ne wa innamaa yuriduna bi dhalika fii ma na an yatasallamu bi tarkiha min sufahaa'ihim wa nisaa'ihim wa daraarihim wa yakrahuuna an yar'awu qawmahum bi hadmiha hatta yadkhulahum al-islaam fa abaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam illaa an yab'atha abaa sufyaana ibna harbin wal mughiira ibna shu'ba fa yahdimahaa fa yahdimaa fa yuhdimaahaa nee na nag boo gisee ñoom ñu doon laaj lii délai euh, euh, euh, benn délai bala ñuy toj yooyu mooy dañ doon ñoom dañ doon en fait dañ doon imaginer mais buñ bu ñibbee ñoom délégation waa Taïf lañ dañ leen yónni ñu ñëw mais imaginer ñu jël engagement ne waa Yonent bi saa saa ñoom xam nga ci riwaay bi ne nañ ñun moom du ñu ko toj c'est chargé wul ci toj ko mais <laughs> nañ ko pousse nañ ko repousser yeneen mi aleyhi sa salaam bañ ñoom nag li taxoon ñu doon wax di teg ay délai mooy dañoo bëggoon ci délai boobu ñu fexe ci convaincre ñi nga xam ne mooy seen ñi ñi xel yi dese ñi nga xam ne seen xel yi matul ak jigéen ñi ak seen njaboot yi ngir ñu fexe leen ak paa yi nga xam ne tamit yooyu rek lañ gëm ñu fexe leen convaincre que ne. lii nii bés dina jot dañ ko fee war a jëlee ñu xamal leen lislaam entre temps waaye lool ci boppam xam nga lool ci xel nag naan bien loolu vraiment xalaat la mais dara loolu nag moo dul xalaat nag lii xalaat te jub mooy ne yu mel noonu shirk dañ ko fii dindi bala ngaa tabax dara di fi yow ñoo xam ne shirk ci shirk kese lañ ñëwoon moom kese lañ xamoon di jaamu laaj bala ngay fondement dara il faut nga arrêter loolu mooy kalimatu laa ilaha illa amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul buur yàlla mooy laa il faut nga dàq la fi ne yépp ni amul leneen kon nag kon ko amul leneen mooy laat du fi am manaata du fi am isaaf du fi am humal du fi am keneen du fi am temple d'Osiris Isis Amon Ra yooyu manuñoo am hein Athéna Afrodite ak gaa yooyu kenn manu ci am loolu ngay waddal ba pare nga door a mën a tabax mais gars yi liñ bëgg mooy bàyyi ci ruines yi ah suñu xalaat yi bu ko defee nga ñëw tabax ci kaw yonent ci wàllu saa am ne leen maa bañ ngeen ne mais ñoom xam nga dañ naan la mais xoolal comme que gars yi dañ koo miin. xam nga Iblis loolu lay wax ñu bari naan bon xam nga tamit yéen yéen yéen li ngeen bëgg a def diine ji dafa metti gars yi nga xam ne lii rek lañ mas a xam ngeen bëgg tey ñu bëgg koo bàyyi. ndànk-ndànk ngay def ay yii di la jéem a wax waxi caaxaan yoo xam ne <laughs> dañ naan leen mais xanaa ci gënoon a mën a def loolu nekkuloon yeneen saa salaam bi muy wax ak waa Taayif nii manoon na ne lool kay c'est rafet mais dafa bañ dafa bañ ne dara laa fi dul bàyyi du ma leen may benn dérogation du trois ans du deux ans du un an même un mois mayu ma leen ko waaw gars yi nag dañ ne ñoom ci seen xel li taxoon ñu doon laaj lool c'est pour convaincre entre temps buñ demee. ñi nga xam ne dañoo gëm yooyu lool ci seen mbokk yeeg seen jigéen ñeeg seen njaboot yi te tamit bañ ragal bu ñëwee rek toj ko problème ak tamit li muy def ci seen xol yi bañu avant lislaam dugg seen xol yi looloo taxoon effet bi mën a def waaw mooy man ñoom dañ doon xalaat ne lool mën na gin a tax ñu bañ l'islam dellu ca lañ newoon waaye malgré tout ça fa aba rasulullahi yonent bi alayhi salaatu salaam bañ illaa an yab'atha Aba Sufyaan ibn Harb wal Mughira ibn Shu'ba yéen yonent bi alayhi salaatu salaam bañ lu dul ne dina leen yónnee Abu Sufyaan ak al Mughira ibn ba ngir ñu daal di leen toj léegi nag euh, lan moo ci tegu ak lan la mujjee affaire yi loolu insha allah la gis ñu ngi tamit ba léegi ci tarjama Seydina Usmaan ibn Abil Aas mi nga xam ne moom la alayhi salaatu salaam tànnal leen comme njiit kon histoire ñu ngi ba léegi ci tamit wafdu Taif insha allah kon ci jotaay bii di ñu daal di gis ana nan la mujje seen discussion bii ak fan la mbir yi ak Seydina Uthman ibn Abil As as-Saqafi nan lay mur mujje insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama Muhammad wa